أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم suñu bind ñeen fukk ñeen fukkeelu bind ak juróom-ñaar ci firib téere laxdar yi ñu tolloon suñ sunnay julli fi borom téere bi di waxee yal na ko yàlla yërëm wa sunanuha al-iqaamatu wa suuratu allati ba'da al-faatixati والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسننها أي سنة الإقامة mooy liqaam والسورة التي ak saar bi nga xamante ni baandal fatiha nekk na ci ginnaaw fatiha wal qiyaamu laha ak taxawaayu saar bi wa sirru ak yaru fiima yusarru fiihi ci lu ñuy yaru wa jahru ak biral fiima yujharu fiihi ci ñu biral sunnay julli buñ ko waxee ci julli moom ay jëf la ak ay wax yoo xamante ni nit ki daf ko war a def si biir julli su ko deful daf koy war mu daat koy jàngee sujjóot te bu ko jàngeewul sujjóot julleem du baax sunna yooyu dafa séddalikoo ci ñaari xaaj sunna bu tar ak sunna bu oyof sunna bu tar bi benn boo ci bàyyi danga koy sujjóot danga koy sujjóot xabla salaam sunna bu tar boo ci bàyyee ñett mooy tax nga sujjóot xabla xabla salaam kon dafa war ci nit ku nekk ak julli mu faxee xàmmee sunna yi ci biir julli ndax mu xam lan la war a sujjóot ak lu mu war a sujjóot kon loolu moo tax yow mi ngi déglu yow mi xam ne yow yaay jàng fexeel ba xàmmee sujjóot sunna yi comme ni ngay xàmmee farata yi nga xàmmee ko ba sa julli ndax day am solo lool sa julli nga xam ko loo bëgg a xam boo ci sëggee topp ko bu yàggee dinga ko xam kon nag kon yow tamit defal noonu ndax nga xam lu baree bari ci sa diine dina am solo moom mooy lëqaam lëqaam nag buñ ko waxee ay baat la yoo xamante ni danga wax yow nga xamante ni yow yaa bëgg a julli yooyu soo ko waxee ba pare soo mooy moom mooy nan moom mooy ñi baat yi ñi la demee allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر laa ilaha illa allahu loolu mooy baat yooyu moom mooy liqaam moom ngay wax ba pare soo ko julli moom moom liqaam nag ci ci sunna julli la bokk sunna la ci julli ku nekk bala bala ngi julli danga koo war a war a def soo ko deful nag yàlla ndey moom liqaam bokk na ci ba léegi tamit loo xamante ni danga ko war a sàmmante ci liqaam moom mooy liqaam ak julli dañoo war a jokkaloo daa war a jokkaloo julli doo lu toog di wax wala di waxtaan def lu neex boor bu nga soo kàbbar ju déedéet li xam moom boo ko defee dangay jub su fekkee nag distance bi fi nga li xamee ak fi nga jullee sorantewul dara nekku ci waaye bu xawee gudd rek bu xam xaw a yàgg rek xamal soobaa dangay bamtuwaat li bi ba pare soo kàbbar julli loolu mooy li xam ñaareelu bi moom mooy saar bi ñuy jàng ginnaaw faatiha ba jàng faatiha pare nga jàng saar kooku sunna la mën naa nekk saar bu mat sëkk mën naa nekk tamit ay aaya même boo jàngee ay aaya rek ba léegi lenn ci ay aaya ba léegi baax na ñaari aaya ñetti aaya ba léegi baax na en tout cas na nga jàng dara ci alxuraan après boo jàngee faatiha ba pare dégg nga kon nga jàng faatiha ba pare boo taxaw taxaw bi taxaw di jàng faatiha taxaw boobu noonu sunna la dégg nga dafa dafa kon faatiha faatiha sunna la ci yow taxawaayu ci yow ndax faatiha koy jàng astaghfirullah kon saar sunna la ci yow taxawaayu saar tamit sunna la koy jàng saar tamit dangay taxaw daa koy jàng wa sirru ak yàllu ñeenteelu sunna bi moom mooy yool yoolu buñ ko waxee moom mooy nga wàcce sa baat dégg nga yool mu ngi amee ci tisbaar ak takkusaan ak tamit ñaari rakkaa yu mujj ci timis ak gee ñaari rakkaa yu mujj ci timis ak ci gee loolu la ñuy yool nag yoolu bi gën a kawe mooy nga jàng jàng boo xamante yaa ngi dégg sa bopp waaye yoolu bi gën a suufee mooy jàng boo xamante ni sa làmmañ rek moom mooy yëngatu benn kon loolu moom mooy wax ndànk ci julli ak biral tamit suñ juróomeel bi kon moom mooy biral ngay biral biral moom julli wax ci kaw dégg nga ju biral li ci gën a néew moom mooy ngay dégg sa bopp ki dend ak yow tamit di la dégg dégg li ci gën a foor na mooy nga wax ba ñëpp ba ñëpp di la dégg bu doon moom si julli suba lay am ak ñaari rakkaa yi njëkk ci si si julli si si euh, julli kii ñaari rakkaa yi njëkk si julli timis ak si julli gee dégg ñaari rakkaa yi njëkk si julli timis ak julli gee moom ci lañ ci lañ ci lañ ak julli suba mu ni moom moom biral dafa dafa war kenn kuy julli ak imaam dégg nga góor bu julli ak imaam bu jigéen moom jigéen moom bureau moom mooy kenn mu dégg moom day jàng loo xamante moom jigéen moom jigéen mën dégg boppam waaye ci kaw kaw ci kaw julleem da koy yaru loo xamante ne day mën a ne wa sunanuha ay sunnaam moom julli al iqaamatu mooy liqaam wa suuratu lati ak saar bi nga xamante ni baad al fatixa nekk na ci ginnaaw fatixa wal qiyaamu laha ak taxawaayu saar ba wa sirru ak yaru fiima yu sarru fiihi ci li ñuy yaru wal jahru ak biral fiima yu jaharu fiihi ci li ñuy biral kon ñu yem foofu ba beneen yoon incha allah rabbi